mooy masalaam mais kon suufu Makka man nañ koo jaay wala mënuñ ko jaay mu ne wa lihaada dahaba jumhurul a'immati min as-salafi wal xalafi ila annahu la yajuuzu bay'u araadi Makka wala ijaaratu buyuutihaa haada madhabu Mujaahid wa Ataa fi ahli Makka wa Maalik fi ahli al-Madiina wa Abi Xaniifa fi ahli al-Iraaq wa Sufyaan ath-Thawri wal imaamu Ahmad ibn Hanbal wa Isxaaq ibn Raahawayh rahmatullah ala al-jamii mu ne wali hada lii ñu la wax nag ci Makka seen suuf si que dafa nekk foo xam ne dëkk la boo xam ne pour jaamu yàlla la kenn du propriété kenn mu ne looloo tax majorité boroom xam-xam yi aïma yi ci ñi jiitu ak ñi mujj ñi ci salaf yi xalaf yi mooy ñi jiitoog ñi ñëw seen après ñoom que ne laa yajuuzu ja warul bayu araadi makka jaay suufu makka wala ijaaratu buyutiha wala nga ñëw di luye seen suuf sa hada mu ne lii madhabu mujaahid ak Ata léegi nag nañ wax li ba pare ci waa Makka mu ne mooy madhabu imaam Maalik ci waa ahlul Madina que ne Madina tamit c'est pareil wa abi xanifa ak madhabu abu xanifa mooy lan la la bëgg fii mooy mooy madhabu mujaahid ak ata ñi nekkoon makka ñoom boroom xam-xamu makka lañ fi ahli makka ci waa makka wa malik fi ahli madina mooy madhabu imaam malik ci waa medina mooy madhabu amoom imaam abu xanifa ci waa iraq mooy waa waa iraq ñoomi seen suuf ya mënuñu koo jaay de non waxula lool de mooy imaam Malik mi ne woon ci bor pa mi lee boroom xam-xam Medina imaam Abu Hanifa ca waa Iraq Sufyan ath-Thawri rahmatullah alayhi moom it foofu la ne woon Iraq wa imaam Ahmad ibn Hanbal ak Ishaq ibn Rahowi ñoom ñëpp foofu lañ ne woon mu ne warawal imaamu Ahmad rahimahullah an Alqama ibn Nadla qaala kaanat riba'u Makka tud'a as-sawaa'ib ala ahdi Rasuul wa Abi Bakr man ihtaaja sakana wa man istaghna askana mu ne imaam ahmad dafa solo jële ci alqama ibn nadla ibn la mu ne suufu màkk lañ ko doon tudde sawaa'ib euh, sawaa'ib mooy loo xam ne euh, mooy lu ñu loo xam ne nan lañ ko bërgël euh, koo xamante ne nii mooy loo xamante ne nii daal ku ndax après euh, mot bi laa trouvé wul wolof xam nga Ibnul Musayyib ak mot bi ñoo bokk origine lam noonu wax na moom seen kii moom euh, Ibnul Musayyib voilà euh, ak ak ak tur bi say Musayyib ak sa Sa'ib ñoo bokk mooy mu ne jamono yonent ma lay saa saa Abu Bakar ak Sayyidna Umar ku bëgg nga dëkk fa ku bëggul nga dëkkale fa nit ku mu ku doyal nga dëkkale fa nit ah, léegi léegi euh, kon loolu mais loolu mooy mais am na ñu ne non ñu ne non non moom mën ngaa jaay suuf si ku fa am suuf bu la neexee nga jaay ko waaw mën naa nekk ndax loolu alxuraan da koo wane ak sunna quoi waaw. lil fuqaraa il muhaajiriin alladina uxrijuu min diyaarihim wa amwaalihim ñi nga xam ne ndax ñeel na mooy way ñàkk muhaajiruun yi nga xam dañ leen génn min diyaarihim ci seen kër yi ñoo ko moom lan moo tax kon idaafa gi mooy comme ni Shafi'i doon wax léegi ñu delloo leen ko ak seen alal yi ah ak falladina haajaru wa uxrijuu min diyaarihim ñi nga xam ne dañoo gàddaay te ñu génn leen ci seen kër yi kon kay lool mooy ñoom ñoo ko moom wa hadhihi idaafa tamlik lii idaafatu tamlik la mooy ne annexion boo xam ne que ne kii moo moom lii waaw te keroog li tax mu ne moom mënu la dugg Makka bi ñu ko laajee ne ko fooy dal mu ne manum mooy ndax est-ce que aqil dañu faa bàyyi ndax aqil jaay na kër yi ndax problème yonent li taxoon yonent ci ma lay saab saab manu foon nekk mooy ne affaire u la woon alal jeex abu taalib a leen donnoon abu taalib du jullit ba mu génnee àddina taalib ma ko donnoon ak aqil contrairement ak seyna jaafar ak seyna euh, ali ñoom doon nañu ndax ay jullit lañu suuf sa aqil après da leen a jaay wii wala non si mais aqil da leen jaay hein te yonent bi aleyhi salaam euh, <laughs> neewul man aw ma fa kër ah. bañ ko laajee ay fooy wàcc sa kër Makka suba mu ne man est-ce que da baqil dañu fee bàyyi la ci kër ba ma fiy am kër ah loolu bu amul woon kon doonul woon annexé kër gi ci boppam moom yonent ma le sa bu di nangu ne aqil moom moom kër gi te bu loolu loo kon dina ko yéen kër gi da ngeen ko moom aqil moom ko ndax këru Makka kenn du ko moom voilà te tamit Ummu Hani gis nañ këram nee na këram la yonent ba aleyhi salaatu salaam ba fa ñoom alxaaris ibn Hishaam ak dawee am na ci yeneen riwaaye waxoon nañ la ko dane këram la yonent bi aleyhi salaatu salaam sangoo yooyu yépp nga dégg wax nañ la fi sànq ñoom daaru këru ñoom Abu Ahmad ibn Jahsh te yooyu dañ ko doon donnante looloo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne wa hal taraka lana aqilun min riba est ce bàyyil nañu fi as as suuf lara luñu fi moom te loolu da ko doonoon ci Abu Taalib kon nag euh, lii yëpp day wane ne li gën a dëgër daal mooy ne Makka dañuy moom kër yi voilà dañuy nit ki mën na fa am kër mën na koo luye mën na koo def lépp waaw euh, ñu ne en plus euh, xam nga Safwan ibn Umayya Euh, dafa jaay benn kër jamono yonent ki Seydina Omar mais Seydina Safwan dafa jaay kër benn kër boo xam ne moo ko mu jaay ko Seydina Omar Seydina Omar def ko prison <laughs> maanaam prison yàgg na de gisoon nga yaa saaxibay sijn la Seydina Yuusuf doon wax <laughs> et eh, yéen sama mbokk sama ñaari mbokk dëkkandoo yi ci prison bi ñañ tëjandoo woon a arbaabum mutafarriquuna xayrun amillaahu alwaahidul qahhaar la la la ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam Seydina Omar jënd kër gi ci Seydina Safwan def ko ab lan def ko ab prison bu doon ne nit manu faa am kër di ko jaayal boppam kon lan moo tax Seydina Omar di ko jaay en plus eh, ah on va puiser notre argumentation ci loo xam ne gisoon nga ko ci fatu Makka bi te gisoon nga tarjamaay kooku kan noonu Hakim ibn Hizam kan moo moomoon Daaru Nadwa ma ne ah, wax nga dëgg ceen fàttali nga ma ko si si si Daaru Nadwa moom moo ko moomoon <laughs> léegi da ko jaayoon nu mujje woon ah? j'espère que fàtte woo naka la daaru nadwa wu mujje woon hein mooy ne euh, këne daf ko doon jaay ba ba koy jaay doomu mbokkam bi naan ko mais yow yow paa yi xamul li muy jaay mun na ko lii jëndewuma ko woon lu dul ay njaqi sàngara laa ko jënde woon daaru nadwa mooy Seydina Abdallah ibn Zubayr ndax mbokk Seydina Zubayr la woon ndax doom doomu bàyyi te xam la woon mu ne ko waaye lii nga xam ne man Abdallah man xam naa li may def hakim kër daaru nadwa assemblée Quraysh gu bon goo gële moom Hakim ibn Hizam ko moomoom mais da koo jaay ba pare ne jël naa li ma ko jaay yépp saraxe ko def ko ci yoon yàlla lii ba mu koy jënd ay jaqi sàngara rek laa ko jënd woon ñu ne waaw kay ñu ne waaw kay jaay nag fu mu possible doon nante possible ci moom kër gi moom bu dee mën na koo jaay mooy bu faatoo ay doomam man koo doon ci moom waaw euh. ah leer na de mooy ne <laughs> gis nga ñaari côté yi ni ñu ni ñu dëgëre hmm? ah ay way jële ni nees koy départager way parce que xam nga man nga ma ne mais ñi ci kaw des nañu dëgër mën na la sii dafa am c'est en dafa am xadis yu bari yoo xam ne tudduñu ko yoo xam ne ñoom tudd nañu ko waaw yoo xam ne xadis yu bari daanaka bu ci nekk imaam Ahmad solo na ko yoo xam ne day tere jënd eh, eh, li nga xam ne jaay suufu Makka ak tamit di ko luye eh, am na ci xadis yoo xam ne nag daanaka ci sëy am na ci boo xam ne ci Seydina Omar la yem waaw mu ne mu ne naha an ijaarati buyu'il mak makkat buyuti makka wa an bay'i riba'iha moom Seydina Omar mu tere an Abdullah ibn Omar Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu bokk maanaam ibn Seydina Omar Abdullah ibn Omar doom ji moo doon tere ku luye këru makka ak di ko jaay di jaay suufam voilà mais en général ñoom seeni seeni tegtal lépp ay ay mawquuf la waaw ndax après waaw ñoo ma ne mais parce que Seydina Abdul ah, ah, kii Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu dafa mës a bind ki nga xam ne moo jiitoon Makka di ko tere ngir muy luye këru Makka yi parce que dafa nekk loo sanctuaire la voilà jële nañ tamit ci Omar Seydina Omar radiyallahu anhu imaam Ahmad nettali ko euh, mu tere que waa Makka di ut ay buntu ci seen kër yi ngir ñi nga xam ne ñooy ñiy jóge fu sori mooy albaadi ñi nga xam ne ñoom dañuy jóge fu leen neex fu sori di ñëw man faa nekk waaw mooy ci dëkk yi ñëw ngir aj si def ci umra wala yu mel noonu waxoon nañ ne al mooy ki dëkk Makka ak ki jóge fu sori ñoo ci yem ki dëkk Makka mooy al ak ki nga xam ne moo xam dafa ñëw sori kooku it ñoom ñoo ci yem voilà ñoom ñépp a ci yem léegi ñu ne lool Seydina Omar da mais da ngay gis ne euh, eh, ñi ne ñi ne ñi ne ñi ne ñi ne lool mën naa ne seen wax insha allah même bu dee par exemple ku mel ni Imaam Ibnul Qayyim moom euh, moom euh, dafa xaw a jéng jëm ci waxu ñu ne kenn du ko jaay mooy euh, non dafa dafa moom li mu li mu nootal lii la tere luye bi waaye possibilité jaay bi waaw tere luye bi waaye possibilité jaay ndax jaay bi exemple yi bari na Seydina Safwan Seydina Omar la ko jaay Seydina kii mu jaay Seydina yonent ma ne sax sax waxoo ko daal mbir mi daal insha allah daal mooy ne jaay moom possible na luye it loolu it day possible incha allah parce que jaay moo gën a moo gën a moo gën moo gën euh, garaaw quand même alors que location ko après man ngaa mooy comme nit ñi buñ demee Makka hôtel yi ñuy luye ku ñooñ di luye seen suuf or fa ku fa amoon complexe hôtelier di ko luye loolu lu dagan la ku fa amoon sa benn kii it jaay ko dara newu ci voilà loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala